moo doon Abdurrahmaan ibn Ya'mur dañ naan ibn Ya'mur dañuy wax ibn Ya'mar addiiliyu ko joowoon ci qabilatu waa diil diil waa diil gis kan lañ gisoon al urayqit al urayqit al urayqit ku fàttale ko Abdullah ibn <coughs> nga xam ne <coughs> moo doon <coughs> euh, bi nga xam ne yonent ci la doon euh, gàddaayi Abdallah ibn Urayqit moom la utoon addiili addiili moom moo doon moom moo ko doon kiiwal lu euh, tudd moom moo ne woon seen moo ne woon guide bi waaw waaw akbar moo ne woon guide bi moo doon guider yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom nag kon dañ naan ibnu Ya'mur ah waaye dañuy wax ibn Ya'mar ad-Diili moom nag Abdurrahman bi <coughs> moo bokk na ci ñu soloo ci mbiru aj gi ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci mbiru aj gi moom mii di Abdurrahman ad-Diili ibn Ya'mar ndax dane dane moom Seydina Abdurrahman ad-Diiliyu dafa laaj yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa laaj bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mu moom seydina abdurrahman ibnu yaamar comme ko waa asxaabu sunani daldi solowee mu ne anna min ahli najdin ataw rasuulallahi sallallahu alayhi wa wa huwa bi arafa fa sa'aluuhu fa amara munaadiyan fa naada alxajju arafa mu ne dama anna naasan dafa am ay nit min ahli najdin yoo xamante ne waa najd lañ bokkoon ci waa najd muy estu arabi ataw rasulallaahi dañoo dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa wa huwa bi arafa mu ngi ko fekk arafa fa sa'aluhu ñu laaj ko fa amara munaadiyan mu digle benn aji yëgli wax ca kaw yëgal fa naadaa mu woote wax ca kaw ne alxajju arafa alxajju arafa mu ne alxajju arafa aj gi de mooy alxajju ci riwaay imaam at-Tirmidi uh, uh, alxajju arafaatun alxajju arafaatun alxajju arafaatun waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane alxajju aj de arafaatun mooy arafaat alxajju aj arafaatun mooy arafaat hmm? <laughs> waaw léegi gaay kon bi ñëwee laaj ko moom yeneen bi alayhi salaatu salaam loolu la leen wax ba pare ne ñen na yëg leen la waa ji wax lool man jaa laylata jam'in képp koo xam nga ñëw nga guddik Muzdalifa mooy guddik tabaski jouru tabaski ngir bu jógee Arafat ci guddi gi nekk Muzdalifa qabla tuluu'il fajri balaa fajar gee xar mooy balaa fajar a jot faqad adraka al kooku aj na kooku fekke na aj gi waaw loolu mooy feewu taxaw Arafat li al imaamu Ahmad wax te insha allah asax moo gën dëgër que ci jour bi la commencé jour suba ak fajaru Arafat ba fajaru tab jour yawmu nahri foofu la lool lépp ku ca taxaw ci fa nga xam ne mooy mooy am nga Arafat contrairement ak waa jumhur ñu ne eh, déedéet. déedéet nahaar googu muy wax après tisbaar la waaw mooy boo après tisbaar la ah mu ne kon <coughs> mu ne kon man adraka ku fekke ku fe ku ku man jaa laylata jam'in ku ñëw guddik lay Muzdalifa la jama wax nañ la mooy Muzdalifa qabla tulu'il fajri laata fajar di xar faqad adraka al hajj kooku daj na hajj ayyaamu Mina mu ne bésu Mina yi salaasa ñett lañ fa man ta'ajjala fi yawmayni fala ithma yi bésu euh, minaa yi moom lañuy wax ay ayyaamu tashriq ah mooy après bésu bésub yawmu nahri ñetti fan yi ci tegu le onze le douze le zul hijja mu ne loolu noonu loolu mooy bésu minaa yi nga xam ne minaa la ñuy ne ñi aj fa man ta'ajjala fi ni koo xam ne dafa gaaw moom onze douze douzième jour ba la quitté minaa fala isma alayhi amul benn bàkkaar wa man ta'akhkhara ku yéexal bàyyi ba ñetti jours yi mag un douze non onze douze amul bàkkaar loolu la seydina abdurrahman ibn ya'mur daal di nettali ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye jële nañ ci moom mi <coughs> muy <coughs> hadith boo xam ne comme ni nga xam ne tamit mu ngi ci sunan yi moom Seydina Abdurrahman ibn Ya'mur mu doon wax yi nga xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam façon récipient yi nga xam ne day tere ku ci naan waaw yonent bi sallallahu alayhi wa dafa am récipient yoo xam ne day tere ko ci naan te loolu euh, euh, euh, kañ lañ gisoon loolu récipient yi al awaan yi yoo xam ne da koy tere ne yii moom bu ci kenn naan mooy ci délégation yi euh, Seydina ki Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ba mu ko yónni Yaman waaw kay nee ma laaj ko ci ay façon Euh, naan yoo xam ne dañ koy naan dañ cay def di yi ñuy naan mu tere ma yi moom bi muy al dubba al muzaffat al xantam yooyu noonu bokk na moom nii ci ñu solo loolu ci ñi nga xamante ne solo nañu loolu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moom seydina abdurrahman ibn ya'mar ya'mur wala ya'mar ad-diili moom nag màkkal dëkkoon mooy ci waa Makka la waaye dafa dëkkoon finalement Kuufa ah Kuufa la mujjoon dëkk ginnaaw gi moom mi di Seydina Abdurrahman ibn Ya'mar ad-Dili al imaam Ibn Hibbaan nee na nag mu ngi génn àddina bi Xuraasaan bilaadu Xuraasaan nee na Xuraasaan fala seydina abdirahman ibn yaamar wala ibn yaamur ad-diili génne àddina ban ane nag loolu gisuma ñu koy cité de ban ane la génne àddina moom seydina abdirahman ibn yaamar ad-diiliyu radiyallahu anhu wa ardaahu anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa